ñu gisoon ci hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mum naan amarani an-nabiyyu sallallahu alayhi wa an aquma ala budni wala utiya alayha shay'an fi jizaratiha ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moomu digaloon ci ma taxawee euh, gëléem yi te it ma bañ a joxe ci euh, rend giñ koy rend ak toppatoo giñ koy toppatoo dara gisoon nañ tamit baabu ni tasaddaqu bi juluudil hadiy buntu bi wax ni euh, dañuy saraxe euh, deru gël deru gëléemi deru hadiy yi gisoon ci ba tey hadis sayyidina Ali boobu radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne daf ci waxoon wa an yaqsima budunahu kullaha luhumuha wa julu luhumaha wa juludaha wa jilaalaha wa la yata fi jidaratiha shay'a ne dañoo war saraxe dañoo dañuy dañuy séddale lépp ci ci yi ndawal li der bi jilaal gi muy mbàjj moom ñu koy tegal ak euh, wala teg gi nga xam ne moom lañ koy tegal euh, ak te ñu joxe ci euh, rend giñ koy rendi duñ ci fay duñ ci joxe dara maanaam comme fay gisoon nañ ci tamit ba bu nu tasaddaqu bi jilaalil buduni bunt bi wax ne dañuy saraxe tamit jilaal bi mu indi woon tamit jëmmi xadiis boobu rek ba tey te moom mooy teg googu ñu koy teg mu nekk xeetu yëre wala mbàjj boobu ñu koy teg Euh, gisoon nañ ko tamit mu ñu indi woon jëmmi xadis bi mm. naka noonu gisoon nañ ci baabul maanaam boo xam ne day jàng aaya alquraan yi naan a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa iz bawwa'naa li ibraahiima makaanal bayti allaa tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-taa'ifiin wa tahhir baytiya lit-taa'ifiin wal qaa'imiin war rukka'i sujuud وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil baytil atiq dhalika wa man yu'azzim hurumatil lahi fahuwa khayrun lahu 'inda rabbih sadaqallahu azim maanaam foofu la yem comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci riwaaya karima comme ni ñu ko gisee woon ci suñu euh, jotaay bi weesu muy wax ne fàttali bi nga xamante ne moom lañu ñu waajal maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam euh, delloo ko ci place bi nga xamante ne moom mooy euh, bërëb bi nga xam ne moom mooy bërëbu kaaba gi néegu yàlla bi ne ko nag kon bul bokkaale bul ma bokkaaleel dara te na nga laabal sama néeg bi ñeel ñi nga xam ne ñoom ñoo koy tawaaf ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw maanaam ñoo fay nekk taxaw fa comme ni nga xam ne noonu la nekk yeneen ay qaa'imina maanaam wala aakifiina aakifiina mooy ñi nga xam ne dañ fay def i'tikaaf wala boog ñi nga xamante ne tamit ñoom taxaw di rukoo di sujjóot te mooy ñuy julli te na nga woo nit ñi ci aj ji ne ne nañ ñëw xaj nañ ñëw jublu ci néegu yàlla bi boobaa dana la dikkee ay gu maanaam dana la dikkee ci rijaalan ci di dox wa ak ci kaw bépp war te dinañ dikkee ci bépp euh, ñàll wala yoon woo xamante ne bu xuut la euh, naka noonu bu ko defee ñu daal di mën a gis di seede njariñ bi nga xamante ne moom mooy njariñal euh, gi nga xam ne ñeel na leen moo xam àdduna la wala boog àllaxira àllaxira la te bu boobaa tamit dana tax ñu tudd buur yàlla subhaanahu wa ci ay fan yi nga xamante ne moom mooy fan ya ñu xam yate moom mooy fukki fan yi ci zul hijja ci kaw li borom bi subhaanahu wa taala da lim leen wërsëgal ci ay bàyyima yoo xamante ne ay jur lañ kon nag lekk leen ci te ngeen dundal ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, ñi maam ñi xam ne dañoo nekk ci xat-xat ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk topp nag maanaam ginnaaw bi nga xamante ne coono yi eh, Euh, tukki gi euh, lépp li nga xamante ne moom moo takkoon seen yaram ci toolu tukki gi comme maam seen karaw yi ñu dindi dagg seen wey ak yeneen ak yeneen te mbatal tamit li nga xamante ne moom mooy li des ci euh, manasikul xaj yi te ñu mottali li nga xam ne maam ñu matal li nga xam ne moom mooy li ñu nizar te ñu tawaaf néeg bi nga xam ne moom mooy néeg bu jiitu ba te borom bi subhaanahu wa goreel ko lii nag li tax yëpp am mooy ngeen ngeen xam ne képp koo xamante ne dafa màggal yi borom bi subhaanahu wa taala ormal loolu moom moo gën fa moom fa boromam subhaanahu wa taala kon aaya yi bokk aaya bi moom baabul la ci yenn nusxa yi ci yeneen nusxa yi nag daf cee yekk daf cee yekk wa maa yakulu minal buduni e, wa maa ak li nga xam ne moom lay lekk ci gëléem e, yi ak li nga xamante ne moom lañ ci sarax maanaam haddu yi lañ ci namm am na tamit nag ci yeneen riwaaya mooy baabu maa yakulu minal budni wa ma yatasaddaq maanaam kon boobaa aaya we aaya yële dañuy nekk seen buntu bopp côté gisoon nañ ñaar yëpp benn bu ci nekk buñ ko bàyyee xel lan lay tekki ak lan la yelu euh, buntu li nga xam ne moom la ñuy lekk kon ci gëléem yi ak li nga xam ne moom lañ ciy saraxe ñu gisoon ne mu ne Ubaydullah muy al-Umari waxoon na euh, ne Naafi' moo ko wax ne Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nee na ko laa ya'kulu min jazaa'i as-sayd wan-nadhari wa yu'kalu mimma siwa dhalik duñu lekk ci euh, li nga xamante ne moom muy rëbb ngay joxe ngir boo rëbbee li ngay war a fay naka noonu ak nizar gi te dinañu lekk ci lépp lu bokkut ak loola ak Ataa ibn Abi Rabaah moom nee na ya'kulu wa yut'amu min al dina lekk waaye dina leele tamit ci li nga xamante ne moom mooy addi bi nga xam ne moom lay jox ngir mutaa ngir tamattu wala boog qiraan gisoon nañ tamit hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah bi radiyallahu anhuma bi nga xam ne daf ne woon kunna la na'kulu min luhumi budinina fawqa salati minan fa rakhkhasa lana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala kulu wa tazawwadu maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa lekk ci Euh, gëléem yi wala boog haddu euh, yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon tamit naan lu ëpp ñetti fan yi nga xam ne moom lañ fay def te euh, waaye nag yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñoo woyo falal mu ne ñu nangeen ngeen lekk te na ngeen te moo mu tax ñu lekk ñu daal di yóbbalu ne fa akal naa fa tazawat naa wa tazawat naa léegi nag ne moo tax atta ñu ko waxee rahimahullahu taala ñu ko Euh, ndax wax na xattaa ji nal madina maanaam ba ba ñuy wax ba ñuy yegg si madina mu ne déedéet gisoon nañ ci yeneen waaye ne ne ginnaaw gi nee na waaw maanaam ngir ne dafa fàtte woon ginnaaw gi mu fàttali ko comme niñ ko gise woon naka noon gis nañ hadith soxna Aisha bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom la wax ne euh, bi ñu ñëwee man euh, nee na fa duxila alayna yawma nahr bi lahmi baqarin dañoo ñu indil bisub tabaski yàpp gëléem yàpp nag bokk nee na ma ne ma lii lan la mu ne zabaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an azwaajihi maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi moom moo rendil ñi nga xam ne ñoom ñooy ay soxnaam loolu moom moo tax naka noonu gisoon nañ ci baabu zabh qabla al-halqi maanaam buntu eh, rendi laata watu maanaam buntu bi ci la defee transition maanaam jóge ci eh, rendi dem ci wat maanaam léegi mu ne kon rendi laata ngay wat maanaam mbir mi noonu la defee comme ni ko alquran waxe wala euh, wala wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah maanaam bu leen euh, wat seen karaw yi lu dul ne rendi maanaam hadiyu bi yegg fi nga xamante ne moom mooy bërëb bi nga xam ne ca la daganee ñu euh, rendi ko te moom mooy maanaam lu simmiku boobaa ci ngay dooga maanaam loolu rendi gi moom mooy wane ne léegi nag mën ngaa watu mën a summeeku maanaam comme looloo tax fuqaha maliki rahmatullahi alayhim def ne maanaam toftale googu nekk loo xamante ne dafa ràññeeku ci anam goo xamante ne soo ko deful da ngay daal di euh, da nga koy daal di jañ ak euh, ak da koy daal di jañ euh, ak deret comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu moo tax mu ñu gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma bi nga xam ne day jàppale waxu jumhur ulama rahmatullahi alayhim ci ne biñ laaje yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam amman halaqa qabla an yadhbaha wa nahwa fa qaala la haraja la haraja maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee euh, rendi euh, maanaam ki nga xamante ne dafa watu laataa muy rendi euh, wala lu ko demee noonu moom dafa ne rek aayul aayul ndax noonu gisoon nañ ko ci ay riwaayaat yu wuute maanaam hadith sayyidina Abdullahi Euh, ibnu abbas boobu radiyallahu ta'ala anhuma ci ñetti xeeti riwayat léegi nag al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala mu daal di wax ne qaala mam lisnad muttasil fi al kitab la haddathana abdan moom mooy abdullah ibn usman ibn jabalata ibn abi rawat al azdi rahimahullahu ta'ala mu gën a siiwe ci abdan mu ne qaala akhbarani abi te moom mooy usman ibn Jabala rahimahullahu ta'ala an Shu'ba muy ibn al-Hajjaj an Qays ibn Muslim al-Jadali al-Udwani Abu Amr euh, rahimahullahu ta'ala di waa Kufa bokk juróom-benneelu génération bi génn àdduna 120e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Tariq ibn Shihab te moom mooy ibn Abd Shams Abu Abdullah al-Bajali an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qadimtu ñëw naa ala rasulillah si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxuwa fekk moom bil batha ma nga ca batha fa qaala mu ne ko a hajjata ndax aj nga ah, qultu ma ne ko naam waaw maanaam mooy ndax li ngay fas yéene mooy aj maanaam loolu la ci jublu ndax booba aj gi jeexagutoon léegi qaala mu ne ko bi ma ahlalta ci lan nga maanaam eh, nga nga armal maanaam bi ngay armal lan nga wax ne Euh, moom nga nara moom nga fas yéene def xultu man ma ne ko labbayka damaa wax euh, damaa damaa wax labbayka yàlla maa ngi lay wuyu bi ihlalin ci maanaam armal goo xamante ne maanaam ne damay wu def ka ihlalin nabi kéem ni nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallama armale na qaala mu ne ko ahsanta rafetal nga maanaam ni nga def noonu la te loolu maanaam amul lu ko gën dëgg-dëgg noonu la mu ne ko intalik na nga dem fa tuf na nga tawaaf bil bayti ci kaaba gi wa bis safa te nga daal di diggante safa wal marwa ak marwa léegi summa nag maanaam euh, euh, loolu ba mu xewee maanaam ngir ne indaalewul hadiyu maanaam bi nga xam ne Seydina euh, Ali karramallahu wajhahu moom bi mu ñëwee comme indaale woon hadiyu moom it Yaman la jóge woon comme Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu moom bi mu indaalee hadiyu daal di wax loola dañ ne mën ngaa def li nga xamante ne moom mooy ni nga ko yéene woon nga defe ko noonu waaye comme que indaalewul hadiyu sayyidina Abu Musa radiyallahu anhu moom bu boobaa defut loolu moom dafa ñëw directement maanaam ñu ne ko léegi da ngay def tamattu comme ni nga xamante ne yeneen sahaaba yi radiyallahu anhum noonu la leen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def loo nee na summa topp nag it ataytuma dikkee imra'atan bi benn jigéen min ni saa yi ci jigéenu bani Qays di doomu Qays yi maanaam mooy mooy doo mooy moom ci boppam sëram maanaam ndax wa Qays mooy baayam moom Abdullah ibn Qays la tudd hmm. ah radiyallahu anhu maanaam te lii tamit maanaam day dëgëral ne maanaam day day day maanaam wuute nag léeg-léeg ñenn comme niñ ko gise woon caaxaankat yi bu ñu bëggee wax ne maanaam góor ak jigéen maanaam laal bi jigéen ñi di laal góor ñi wala boog joxante loxo yi wala yooyu noonu xëy na tax koo garaaw ndax xadiis baa ngi nii Sahih Bukhari euh, maanaam te loolu euh, <laughs> Eh, yàlla na yàlla sàmm maanaam kii séeram la te donc maanaam lu yàlla maanaala la mu laal ko eh, dégg nga fa na eh, na fa fa falat rasi moom mu daal mooy wat maanaam sama bopp bi nee na su ma topp nag ma daal di dikk mm, ma di ma daal di talbiya maanaam bil hajj ci aj fa kuntu ma nekkoon ufti doon ubbee bi ci loolu am naa ko nit ñi hatta mbéte xilaafata Omar Seydina Omar radiyallahu anhu ci xilaafaam ma ko doon wax naan taa baax na maanaam tamattu man naa ne maanaam may wax loolu di di ubbee nit ñi ne leen yenent bi sallallahu alayhi jamono man nii laa defoon man léegi kon euh, loolu man naa nekk ma di ko wax fa zakartuhu waaye mu tuddul ko ko loxoo ñeel ko fa qaala mu ne in naxudu bu ñu jëlee min téye bi kitaabillahi ci téere yàlla bi fa innahu nag moom naa def ñuy digal bit tamaami ci matal mooy wa atimul hajja wal umrata lillah maanaam na ngeen matal ak umra ci ya maanaam ngir yàlla maanaam moom aj la njëkk wax mm. maanaam ay alquran bi muy wax loolu dafa ne na ngeen njëkk xaj mm. maanaam na ngeen xaj ak umra maanaam kon dafa jàpp ne maanaam aj nga war a def soo defee aj ba pare après nga umra ci ginnaaw maanaam loolu moom mooy ifraat maanaam da ngay def aj bu ba bisu yi jeex ba nga dem ba aj yi jeex léegi nag bu la neexee nga umra nombre te umra boo bëgg mm. maanaam loolu mooy da ifraat loolu moom moo tax fuqaha maanaam ci Shafi'i rahmatullah bi biñ ne ifraad moo gën dañ koo tegal charte maanaam ci kaw nag rawatina saako yi rahmatullah ci kaw nga umra waat ci at bi maanaam loolu voilà après loolu Seydina Omar radiyallahu anhu loolu moo nekkoon tamit gis-gisam euh, fa inna rasulullah mu ne nag mu ne mu ne wa inna xudu bu ñu jëppee nag bi sunnati rasulullah ci sunna ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa inna rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam lam yaxil la simmeekuwul xattaa mbéta balaga mu yegg al hadiyu hadiyu hadiyu bi maxil la ko bërëbu maanaam bi nga xamante ne maanaam fi nga xamante ne foofu lañ ko war a moom foofu la daganee ñu rendi maanaam moom dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam li mu def moom dëgg-dëgg euh, euh, kii la xaj def ifraad la def moom daa jàpp ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu def ifraad la ndax euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa laata dara xew li mu njëkk a def moom maanaam simmeekuwul ba ba ñu rendi eh, xëju yi waaye xaqiqatan buñ ko xoolee dinañ xam ne xiraan la def mm-hmm. voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam xiraan la def comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee lu dul benn ñaar ci lu ñu leeral wallahu a'lam maanaam eh, moo tax nga gis ñoom ku mel ñoom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi ñu ko waxee maanaam mu doon daa iman baax na ah nga gis nag mu bëgg lool ci gént yi nga xamante ne moom lañ géntoon ne ah, eh, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala maanaam mu bëgg lool daan ne eh, daal di jël sax koppar eh, eh, ki nga xam ne moom mooy ki ko géntoon maanaam yëpp day dëgëral ne maanaam jamono yenn jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñu bëree bëri dañoo jàppoon ne ifraat moo gën et que tamattu sax mënta nekk foofu maanaam loolu kon wallahu a'lam maanaam loolu. voilà wallahu alam bu yéeme la te mm-hmm. xadis bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina xadis numéro mille cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent cinq mille dinañ gis ci kanam sept cent quatre-vingt-quinze quatre mille trois cent quarante-six quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-sept imam Muslim na ko mille deux cent vingt et un ñaari yoon euh, imam Ahmad indi ko xadis numéro deux cent soixante-treize ak dix-neuf cinq cent cinq dix-neuf cinq cent trente-quatre dix ak dix-neuf mille six cent soixante onze kon gis nañ ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta borom euh, saxiix ñoom ñoo ko ci indi amma ñi nga xamante ne ah, euh, euh, maanaam borom moom imam an yi tamit indi na ko rahimahullah maanaam moom maanaam borom saxiix imam an-Nasaa'i ñoo ko indi maanaam muy ñett imam al-Bukhari imam Muslim kon imam an-Nasaa'i amma imam Abu Dawud Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom ñëpp indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu man labbada ra'sahu 'inda al-ihram wa baabu buntu man ka nga xamante ne labbada ah, dafa diw daakaande maanaam lu noog daakaande maanaam dëgëral ra'sahu boppam 'inda al faf ah, ihram wa halaqata mu watu maanaam mooy mu watu bi muy pare maanaam loolu la ci nam maanaam gisoon nañ rek baabu maanaam buntu bi wax ci man labbada ra'sahu loolu gisoon nañ ko 'inda al mm-hmm. waaye fii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ko indiwaat ne léegi nag nga daal di watu maanaam bi ngay summeeku mm-hmm. maanaam comme que ni eh, day wax ne sopp nañu nga def nga nga nga def ko ah eh, mais soo soo soo paree watu nga war a def tamit maanaam te loolu mooy comme mazhab Shafi'i rahmatullahi alayhi maanaam ñoom mayuñu kii def loolu mu wàññi parce que ñaari possibilité moo am moom mooy wa wat watu wala nga wàññi maanaam obligé wuloo nga watu mm-hmm. mais nga wàññi moom mooy le minimum sauf que nag bu fekkente ne nit ki dafa euh, diwoon bopp bi maam def ko daakaande yu mel noonu maam waxtu bi day daal di nekk loo xam ne day ràññeeku maanaam kon loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi euh, buntu bi mu ne qaala bil mu muttasil fil kitab la haddathana Abdullah ibn Yusuf moom mooy at-Tinnisi mu ne qaala haddathana Malik an Nafi' an ibn Umar radiyallahu anhu an Hafsata euh, muy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi radiyallahu anhum annaha qalat nee na ya rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ma sha'nu an-nas ana lan moo xew ba nit ñi ñoom xallu ñu daal di simmeeku bi umratin ci umra gi ñu umra walam tahlil te yow simmeeku loo anta yow min umratika ci sa umra maanaam kon lii day wane ne xiraan la yonent bi def ndax ay umra la njëkk a def kon lii da koy leeral mm-hmm. maanaam mu ne ko kon nag mu nga qaala mu ne ko inni nak man kat labbattu ra'si maanaam dama diw sama bopp bi maanaam euh, ba mu dëgër maanaam gisoon nañ li tax ñu di ko def mu ne wa qallattu hadiyi ma daal di euh, yeew maanaam takk sama hadiyu maanaam wommat ko ba mu ñëw kon nag falaa ahilla duma simmee ko hatta an haram ma daal di euh, loj maanaam kon loolu day wane ne maanaam tey simmeeku googu li koy symboliser moom mooy watu bi kon day ràññeeku ci nga watu nga nga nga simmeeku dooga nga nga nga nga watu loolu tamit da ngay gis ne day dëgëral waxu fuqaha ñan maliki yi rahmatullah alayhim maanaam euh, kon euh, xadis bi gisoon nañ ko ci xadis numéro mille cinq cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-dix-sept euh, dinañ ko gis insha allah quatre mille trois cent quatre-vingt-dix ak cinq mille neuf cent seize imam Muslim in na ko xadis numéro mille deux cent vingt-neuf ñetti yoon imam Abu Dawud in na ko xadis numéro mille huit cent six imam An-Nasa'i in na ko xadis numéro deux mille six cent quatre-vingt-deux deux mille sept cent quatre Ehm, ibn Maaja in na ko xadis numéro trois mille quarante six imaamu Maalik bi nga xam ne moom lañ jëlee ci moom xadis bii nii indi na ko xadis numéro mille cent soixante huit imaam Ahmad indi na ko xadis numéro vingt six mille quatre cent vingt quatre vingt six mille quatre cent trente deux vingt six mille quatre cent trente six ak vingt six mille quatre cent trente sept kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ehm, ñoom ñëpp indi nañ ko moom def imaam at-Tirmidhi rahimahullahu jami' E, baabul xalqi wa taqsiri inda al ihlal baabu buntu al xalqi watu wa ak wàññi inda al ihlal faf e, simmeeku gi maanaam booy simmeeku mën ngaa watu comme mën ngaa e, mën ngaa wàññi sa karaw rek maanaam loolu watu gi nekkul loo xam ne lu ràññeeku la waaye nag watu gi dafa gën naka noonu bu fekkente ne simmeeku gi ñaar la bu fekkente nit ki day def tabatto maanaam day simmeeku ñaar yoon simmeeku bu njëkk bi nag bu boobaa li ñuy sopp ci moom moom mooy mu wàññi karaw gi ah, ah, beneen simmeeku bi moom mooy mu daal di watu borom moo borom subhaanahu wa taala maanaam ci daganal ñaar yëpp moom mu ngi wax naan la tadxulunna al masjidal xaraama inshaa na mu muhalliqiina ru'uusakum wa muqassiriina laa taxaafuuna maanaam eh, inshaa allah di ngeen dugg kon masjidal xaraam mu xal ah, mu ngeen nekk ñu wóor ci fekk bi ngeen di dugg ci juma ci kaaba gi ci eh, makka waaye xal na muhalliqiina ru'uusakum ngeen wat seen bopp yi woo ak wa na maanaam ak eh, wàññi ko te lool moom mi ngi am ginnaaw bi ñu defee jaamu yàlla gi ba noppi maanaam watu gi doo ko def laataa ngee tàmbali maam da nga koy def bi nga yee bi nga paree maanaam kon wa muqassiriina ba pare ak di wàññee eh, seen karaw yi laa taxaafuuna te doo leen ragal kon loolu tamit day te tegtale dagan gi nga xamante ne moom la ñaar yëpp dagan waaye tamit mu am li nga xam ne noonu la gënee comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddathanaa abul yamaan te moom al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani qaala akhbaranaa Shu'ayb mooy ibnu Hamza ibnu Abi Hamza mi ngi nii sax Shu'ayb ibnu Abi Hamza noonu la ko waxee annahu qaala Naafi' mu ne qaala qaala Naafi' muy mawlaa ibn Umar annahu qaala kaana ibnu Umar sayyidunaa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumaa yaqulu daan na wax naan xalaq wat na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fi hajjatihi ci ajam maanaam ne yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam dafa daal di watu te loolu day le ne lool moom mooy li nga xam ne mooy li gën ndax daa iman li yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def moom mooy li nga xam ne mooy li gën rawatina benn aj bii dong la aj ci l'islam laata l'islam xaj na ñetti yoon waaye laata waaye maam ci jamono yi Euh, laata euh, muy muy muy muy gàddaay maanaam di jóge Makka di dem ma dina waaye ginnaaw bi nga xamante ne ci lañ di nekkoon ma dina moom benn aj dong la aj te moom mooy xaj bi nga xam ne moom lañ tuddee xajjatul wadaa mm-hmm. kon loolu bu fekkente loolu ci la doon wane nit ñi nan la ñuy jaamoo yàlla mu naan leen xudu anni manasikakum wan leen ma ni nga xam ne non maanaam na ngeen jëlee ci man bokk seen jaamu yàlla aj gi maanaam kon loolu yëpp day tegtale ne kon loolu lépp lu mu def foofu loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li gën xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro quatre mille quatre cent dix imam Muslim in na ko xadis numéro Abu Dawud in na ko xadis mille neuf cent quatre-vingts imam Ahmad in na ko quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf cinq imam Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud amma imam uh, Tirmidhi an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi wu ko ci rahimallahu al-jami' mu daal di indiwaat jëmmi uh, maanaam uh, mu indiwaat beneen càllale maanaam ci hadith mun a qaala bil isnaad muttasil fil kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf mu at-Tinnisi mun a qaala akhbarana akhbarana Malik ibn Anas eh, imaamu daaru hijra an Naafi' muy mawla ibn Umar an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne allahumma yow buur yàlla mu ci tur yu rafet yi ma la yëkkati ku yi irham nga yërëm al ñi xam ne ñoom ñooy ñi watu qaalu ñoom ñu ne ko wal muqassiriina ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi wàññi seen karaw ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala yonent bi sallallahu alayhi wa irham yërëmal al muhalliqiina ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi watu qaalu ñu ne ko wal muqassiriina ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi wàññi seen karaw ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne wal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi wàññi seen karaw maanaam li nga xamante ne moom mooy te dinañ gis ne eh, ba mu waxee ci ñetteel ba ci la ci la doog a wax eh, wal muqassiriina hmm. waaw ci bi nga xamante ne moom mooy kon ci ñetteel bi ci la waxee ne euh, euh, ci la waxee wal muqassirina euh, walla boog ci ñeenteel bi maanaam ci la ko waxee maanaam bi nga ko waxee ñetti yoon ci ñeenteel bi ci la waxee wal muqassirina te loolu day tegtale li nga xamante ne moom lay tegtale mooy ne watu bi moom moo gën ngir ne yenente bi sallallahu alayhi beral gi mu beral ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu watu loolu li muy tegtale mooy ne ñooñu ñoo gën la ndax sinon kon du leen beral ñaan ñoom kese ci biir jullit ñi mm-hmm. ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam jullit ñi ci buntu bi nga xam ne le fait que ñu nekk ñëpp la yemale mm-hmm. kon bu fekkente ne am na ñu mu beral ñaan rek mooy ne ñooñu dafa am yoon doole ngëneel goo xamante ne moom lañ am ba tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam beral leen ñaan mm-hmm. kon loolu day tegtale ne maanaam bu yén bu ñu waxee ci l'islam nangam baax na nangam a gën maanaam nañ def nangam maanaam jarul nga fi nekk naan waaw mais bon après loolu est-ce que duñ ko kii mën nañ def lii mën nañ def déedéet defal liñ la wax maanaam rawatina ne bu fekkente ne amul benn enjeu maanaam nga xamante ne ah, rawatina léeg-léeg da ngay gis ci euh, nit ñi ñëw woy xale yi ah, xar bi judd na mais est-ce que dañ koy watu wala boog wat bi est-ce que da war na wala warul noonu wala yooyu mais yow watal rek yent bi sallallahu alayhi wasallam wat ko wat ko voilà maanaam jarul ngay fi nekk naan way est que wat bi obligatoire apparemment nangam lu ne nga bii fii dugg bu ne nga bëgg dugal ah watal rek yéen ci bi nee na wat ko mais watal sallallahu alayhi wa sallam ah, loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li ràññeeku te rawatina na karaw gi dana saxaat léegi voilà jarul loolu day saxaat léegi dégg nga ah <laughs> bëriwul enjeu loolu amul benn enjeu sax d'ailleurs ah wa qaala Layth maanaam imaam Layth ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala mu ne haddathani Naafi' mooy mawla ibn Umar moom mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne rafi'a rahimallahu al-muhalliqiina <laughs> yàlla na yàlla yërëm wala boog yàlla yërëm na al-muhalliqiina ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy watu marratan wax na ko benn yoon aw marratayn wala boog ñaari yoon wa qaala mu ne wa qaala Ubaydullah <laughs> Euh, maanaam euh, moom dafa ne haddathani Naafi' maanaam kon yoon yi ñett la bu imaamu Maalik mm-hmm. bu imam Layth ak nga xam ne moom mooy bu Ubaydullah ibn Umar al-Umari mm-hmm. moom mu ne haddathani Naafi' mu ne wa qaala fi raabi'a mu wax ci ñeenteel bi wal muqassiriin ak ñi xam ne ñoom ñooy ñi mm-hmm. ñi wàññi seen karaw yi kon euh, hadith bi moom al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nii fii rek la ko indee imaamu Muslim indi na ko hadith numéro 1301 ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille neuf cent soixante-dix-neuf imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro deux neuf cent treize imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro trois mille quarante-quatre imam euh, Malik indi ko xadis numéro mille cent soixante-treize euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro quatre mille six cent cinquante-sept quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-sept cinq mille cinq cent sept six mille cinq six mille deux cent trente-quatre six mille deux cent waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom def imaam an-Nasaa'i e, rahimallahu al-jamii' mun qaala bil-isnaad al-muttasil fil kitaab li haddathanaa Ayyaash ibn al-Waliid te moom al-Qattaan ñu koy wax ar-Raqaam Abu Waliid rahmatullahi alayhi di waa Basra moom mi ngi e, e, bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux cent vingt-six maa ngi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathanaa Muhammad ibn Fudayl eh, ibn Ghazwan eh, ibn Jarir ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman di waa Kufa eh, rahimahullahu ta'ala al-Kufi génn àdduna 194e année bokk ci neuvième génération bi mu ne qaala haddathana Umaratu ibn al-Qa'qa' mooy ad-Dabbi al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne an Abi Zur'a mooy eh, Abu Zur'ata al-Bajali Kufi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Zur'ata ibn Amr ibn Jarir ibn Abdullah ibn Jabir eh, al-Bajali di waa Kufa moom tam rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasulullah qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam allahumma yow buur yàlla mi ci suñuy rafet yi ak melo yëkkati ighfir jéggalal lil muhalliqiina ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi wat ñi wat yàlla jéggal leen maanaam euh, lii tamit euh, fële euh, maanaam kon hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom irham la wax mm-hmm. maanaam ak rahimallahu maanaam lii di teg tegte la ne yenente bi sallallahu alayhi amaan na ci place yu bëri la ko wax yoo xamante ne saxaaba yu mm-hmm. bëri dañ kaa déggee ci maanaam ci place yu wuute loolu moom moo tax riwaayaat yi wuute ak maanaam yoon yi nga xamante ne moom nombre de fois yi nga xam ne la ko wax ba tax mu daal ci teg wal muqassirina yooyu tamit mm-hmm. wuute mu ne ndax mu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne allahumma yow buur yàlla mi turi rafet rek ma la yëkkati ko y yàlla nga jéggalal lil muhallaqiina ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu watu qaalu ñoom ñu ne ko walil muqassiriina ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu wàññi seen karaw qaala mu ne allahumma yow buur yàlla mi turi rafet rek ma la yëkkati ko ighfir yàlla nga jéggalal muhallaqiina ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu watu qaalu ñu ne ko walil muqassiriina Mm-hmm. ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu wàññi seen karaw qaala ha mu wax ko wax maam kon ci ñeenteel bi mm-hmm. wal mu walil muqassiriina ak ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu wàññi seen uh, seen karaw maanaam kon loolu tamit day uh, tegtal ngëneel gi nga xamante ne moom la ñooñu am ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy uh, ñoom ñooy ñi watu maanaam boroom ñi nga xam ne dañoo Euh, wala boog ñi ñu wàññi seen karaw bi nga xam ne moom lañ am ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo wàññi seen karaw xadis bi tamit nii imam Bukhari ñu fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent deux ñaari yoon imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille quarante-trois imam Ahmad indi ko xadis numéro sept mille cent cinquante-huit ak neuf mille trois cent trente-deux kon ñu gis ne xadis bi euh, waa saabu sitta ñett ko ci indi moom imam Bukhari imam Muslim ak imam Ibn Maaja amma imam Abu Dawud na qaala bil isnaad al muttasil fi al-kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Muhammad ibn Asmaa mooy ibn Ubayd ibn Mukhariq eh, ad-Daba'i Abu Abdurrahman mooy daa xaar lañ ko xamante Abu Abdullah bokk ci fukkeelu génération bi nekk waa Basra rahimahullahu ta'ala eh, génn àdduna deux cent trente et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, nekk ci euh, nekkoon waa euh, Basra rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Juwayriyya ibnu Asmaa muy ibnu Ubayd ibnu Mixraaq ñoom maanaam kon moom jarbaat la ci ci Juwayriyya maanaam Abdullah ibnu Muhammad ibnu Asmaa maanaam moom kon maanaam Muhammad ak Juwayriyya ñoom ñoo Euh, ñoom ñaar ñoom ñooy ñoom ñooy ay frère ah voilà maanaam kon ñoom même même même kër gi lañ bokk maanaam ñoo bokk kër ah, ñoom waa Basra rahmatullah moom mi ngi bokk ci juróom-ñaareelu génération bi comme ni ñu ko gisoo moom yàgg nañ koo gis ay mbirum moom rahimahullahu ta'ala génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 173e ginnaaw gàddaa yonent anna mu ne anna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qaala watu na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ta'ifatun ak kuréel min ashaabihi ci sahaaba mi wa qassarate wàññi na ba'dhum leen ci ñoom maanaam loolu lay wane am na wàññi bi dagal na maanaam wat bi nekkul lu ndax bu fekkonte ne dafa daganut kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam du bàyyi ci sahaaba mi di lan di wàññi di bañ a di bañ wat maanaam loolu tamit kon mu nekk àtte boo xamante ne amoon am na ci mun a qaala Euh, euh, maanaam hadith boobu noonu imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom rek moo ko indi ci waa saabu kutubu sitta maanaam daf ko wéetoo maanaam bi hadith bi ci afraadul Bukhari yi la bokk maanaam imam Bukhari daf kaa wéetoo rahmatullahi alayhi maanaam euh, fii la ko indi ak ci ci kitaabul maghazi baabu hajjatul wadaa maanaam foofu rek la ko indi maanaam ci hadith numéro quatre mille quatre cent onze kon nañ gis ne xadis bi imam Bukhari daf kaa wéeto walli mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Abu Aasim te moom mooy Ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn Ad-Dahhaak ibn Muslim ibn Ad-Dahhaak ash-Shaybaani rahimahullahu ta'aala mooy an-Nabiil comme niñ ko gisee woon Euh, muy sëriñ imam Bukhari bu mag bi rahimahullah bi gën a mag rahimahullah an ibn Jurayj muy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj an al-Hasan ibn euh, Muslim euh, mooy al-Makki rahimahullahu ta'ala moom tam gis nañ ko ci jotaay bi weesu an Tawus muy ibnu Kaysan di taalibi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma di Abu Abdurrahman al-Yamani al-Himyari gisoon nañ ko tamit an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma an Muawiya mu jël sayyidina Muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma maanaam radiyallahu anhum fii di maam gis nañu hadith bi saxaaba dafa jële ci saxaaba beneen mbir bi ñuy jàngal mooy ne moom sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu moom mi nga xamante ne moom waa ahlul bayt la maanaam euh, moom mu solo na ci sayyidna muawiya ba pare wóolu waxam loolu li muy tekki la moom mooy ni euh, nga xamante ne ñoom ñooy shi'a yi jàpp biñ jàpp ne maanaam waa ahlul bayt dañoo noonoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ku mel Seydina Muawiya wala xulafaa ar-raashidun loolu du dëgg loolu loolu amul ba loolu tegul ci dara loolu ci ay caaxaan ak ay bànneex yoo xamante ne ak xol bu bon rek maanaam noonoo ah, kese loolu rek la te loolu tamit euh, comme li nga xam ne noonu la Seydina Abdallah gisoon nañ ko haddasanii rijaalun mardiyyuuna indi wa ardaahum mardiyyuuna wa ardaahum indi Umar maanaam ñu naan ay nit ñoo xamante ne ñu mu ñu ñoo xam ne ñu ma gërëm lañ ñoo xam ne ñu gërëmu lañ fi man waaye te gërë gërëmu fa ñoom ci ñoom ci doon wax moom mooy Seydina Omar radiyallahu anhu mooy bi ñu wax yent bi sallallahu alayhi wasallam tere gi mu tere yenn naafila yi ah loolu maanaam day le ne waa maanaam chia yi maanaam surtout rafida yi li ñu bëgg gëmloo nit ñi ne Seydina maanaam waa ahlul bayt dañoo am problème ak saxaaba yeneen yi radiyallahu anhum loolu du dëgg amul maanaam lii dalil la maanaam li moom mooy akbaru dalil la di wane ne loolu ay explication maanaam kon sayyidna an Muawiya sayyidna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu annahu qaala nee na qassartu man sama bopp maa doon maa wàññi an Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi mishqatin ci e, xeetu maanaam mishqat maanaam xeetu paaka la maanaam boo xamante ne comme lamset lay doon maanaam lamset bu bu bu mag quoi voilà man maa ko watee maa wat karaw yeen maa wàññi karaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, te boobu lii tamit xadis bi léegi bii nag dafa am ay lënt lënt yu ci ne euh, bu njëkk bi moom mooy xamoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xajjatul wadaa dafa dafa watu euh, waaye li nga xamante ne moom mooy yeneen riwaaye xadis yi day wane ni maanaam daf nañ foofu maanaam Marwa la ko defee maanaam du woon Minan maanaam te kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wàññi karawam Minan dafa wàññi woon waaye tamit beneen lënt lënt day am mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy sayyidna Muawiya radiyallahu anhu jamono maanaam foofu nekkul woon ak yenente bi sallallahu alayhi ci hajjatul wadaa maam nekkul nekkul woon ak moom ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon maam ñoo waxoon yenente bi sallallahu alayhi wala ñoo ko wàññiloon karawam léegi kon kañ la mën a nekk ñu ne kon benn li li yenente bi sallallahu alayhi maam li mën a ne moom mooy hajjatul wadaa du hajjatul wadaa waaye li mën a lim fi mu nekke moom mooy ci umratul qadiya wala ba umratul waaye bu fekkente ne am ngir ne yenente bi léegi laaj bi nag moom mooy est ce que mën na nekk tamit bis yooyu parce que euh, Seydina Muawiya radiyallahu anhu mi ngi tuub dugg ci lislaam ànd ak baayam euh, euh, fatxu ka waaye loolu tamit beneen tontu a ci daal di dikkee mooy ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu xaqiqatan moom dafa dikk tuub ñoom baayam mais sauf que daf doon nëbbu ne moom dugg na ci lislaam da leen ko daan nëbb moo tax bi nga xamante ne xajjatul maanaam umratul qada am na ñoom euh, yéefiru Makka yi ñoom dañoo dem maam seen waa kër ñoom waa ñoom Seydina Muawiya radiyallahu anhu ñoom nit dañu génn waaye Seydina ci la moom wëlbati ko moom ñëw ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te am na kon loolu yooyu yëpp day dëgëral ne maanaam ci ak ci ak ci ci umra plutôt ci umra moo xam ne umratul qadaa la wala umratul ji'raana beneen bi ci des mooy ne umratul ji'raana Euh, mën nañ ko éliminer tamit li tax mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum xamuñu woon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def na umra ñu bari bari xamuñu ko woon te bu wat bu wàññee woon karaw gi dinañ ko xam maanaam kon euh, li muy la moom mooy ne kon umratul qadiyya la war a mën a nekk kon te te te te loolu loolu benn mbir la bu mën a tax moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bi muy euh, indi wuute yi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute ci masala bii maanaam ci buntu bii nii ba mu ko leeralee ba noppi daf ni lii de bokk na ci fatxu yi nga xamante ne yàlla defal na ma ko ci fatxu bi maanaam fatxul bari maanaam euh, euh, voilà léegi euh, mu des ne beneen mbir mën na tax te loolu tamit beneen mbir la mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi hadith bi maanaam di wax maanaam ngir ne bu fekkente ne maanaam bu ñu nattalee ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu xaqiqatan àndul woon ak yeneen sallallahu alayhi wasallam maanaam watu ko amul benn yoon ci e, bu mu defee umra wala bu mu defee aj bu mu ko wate wala bu mu ko bu mu ko wàññilee karawam su fekkente ne loolu sax na maanaam parce que cas bu njëkk bi mooy ne na ni loolu am na maanaam loolu moom ak am na waaye naka la amee la moom moo lënt naka la amee ak kañ la woon loolu mu moo lënt ci borom mooy waaye am na moom am na moom parce que am na ci riwaaya bu mu wax ne ca marwa laa ko wate maanaam laa ko ko wàññilee te marwa moo bu ñu koy wàññi moom mooy lan dañoo def lan umra maanaam bu ñu defee omra ba noppi ci ngay wàññee sa karaw fan ca marwa bu fekkente ne umra kese ngay def da ngay watoo marwa bu fekkente ne euh, da ngay def euh, euh, tamat parce que xajjatul wadaa mu lu tax mënta nekk bokk na ci mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di wàññiwul karaw gi watu ko ca marwa loolu defu ko loolu lan mooy dalil bi lii dalil bi mooy ne yent bi sa alayhi wasallam soxna Hafsa dañu ko lan mm. moo tax nit ñi ñoom ñu watu yow watu maanaam ñu simmeeku yow simmeekuwuloo kon te ku simmeekuwul du du wàññi karawam ah, kon moom defu ko kon hajjatul wadaa moom def ko que yonent bi sallallahu alayhi wasallam hajjatul wadaa benn mbir rek la ci def moom mooy lan watu kon moom moom éliminé nañ ko d'office moom mënta ne léegi bii mën a nekk rek moom mooy ñaari umra yee ñu tudd loolu rek moo man ne voilà te comme marwa la woon te marwa foofu lan la lan la maanaam kon umra la fa defoon mm-hmm. kon umratu qadiya rek la mën nekk wala umratu jayraana mm-hmm. léegi euh, yooyu yëpp nag day dëgëral ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, bis bi nga xamante ne maanaam euh, maam Seydina Muawiya radiyallahu anhu moom ku jege woon yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi léegi nag mu def su fekkente ne imaam al-Bukhârî rahimahullah da kaa indee nii te indiwul benn benn benn benn mbir lan moo war a tax dañ naan benn ci ñaar moo mën a tax bu njëkk bi moom mooy ne imaam al-Bukhârî rahimahullah da kaa indi ci kaw ne da ne maanaam bëgg laa gëstuloo fan la maanaam wat boobu fan la woon ci biir umra yi mm-hmm. et que atte ak atte umra ñoo bokk maanaam mu nekk ne benn ñaareel possibilité bi mooy mu bëgg laa wax ne rek maanaam mu indi ko joyeru ko nii sans mu préciser fan la ngir wax la ne la mën na nekk ne Madina la woon mm-hmm. ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah, saxaab kii ah, Seydina Muawiya radiyallahu anhu ah, wàññi na karaw Madina mm-hmm. mais bu boobaa li muy tekki la comme mu indi ko ci bunt bi mooy ne watu wala wàññi karaw mën naa nekk te ak du am umra amul mm-hmm. maanaam mën naa ne waaye nag xaqiqatan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam leerut ne dëgg-dëgg mës na watu fu bokkut ak aj maanaam li ñu xam ci moom maanaam nelu d'ailleurs sax dafa ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy xawaari bi seen mandarga mooy nelu alxalq mooy nelu maanaam li nga xam ne moom lañ xam ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li ñu xam ci moom mooy wàññi karaw bi maanaam coiffé wàññi karaw bi mais am maa nelu carrément moom loolu xamuñ ko ci moom sallallahu alayhi wasallam lu dul lu dul aj voilà eh, eh, yàlla na yàlla sàmm xadis bi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nag xadis numéro mille deux cent quarante eh, imam al-Bukhari fii rek la ko indi imam Muslim nag xadis numéro mille deux cent quarante six ñaari yoon imam Abu Dawud nag xadis numéro mille huit cent deux mille huit cent trois imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille sept cent trente-sept deux neuf cent quatre-vingt-sept deux mille neuf cent quatre-vingt-huit ak deux neuf cent quatre-vingt-neuf imam Ahmad lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñeent ñoo ko indi imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud imam an-Nasa'i amma imam at imam Ibn Maaja ñoom e, solowuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu taqsir mutamatti ba'da al maanaam baabu buntu taqsir wàññi karawu al-mutamatti ki nga xam ne moom mooy def tamattu ba'da al-umra ginnaaw umra maanaam kii def tamattu moom maanaam muñ defee ba noppi ca Marwa foofu rek day daal di wàññi bu ko defee ngir ne ne dafa wat karaw gi maanaam wat gi mën naa ne waaye suuf su ko defee buñ demee ba aj ba pare te comme fan yi dañoo jege wante du am lu mu wat maanaam moom moo tax ah, maanaam mu nekk loo xamante ne dañ day wàññi karaw gi lool mooy li nga xam ne moom mooy li ràññeeku te mooy li ñu sopp loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral buntu boobu maam di leeral lii lu mat a bàyyi xel la moo tax ginnaaw buntu yee mu daal di indi buntu bii nii ngir leeral euh, jëmmi masala boobu mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab li haddathana Muhammad ibn Abu Bakr mooy ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam al-Muqaddami moom gisoon nañ ko tamit rahimahullahu ta'ala di waa Basra bokk ci fukkeelu génération bu génn àdduna 234 ginnaaw ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathana Euh, Fudayl ibn Sulaymaan te moom mooy an-Namiri Abu Sulaymaan al-Basri rahimahullahu taala moom tamit gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu mu ne qaala haddathanaa Muusaa ibn Uqba muy imaamul Maghaazi mu ne qaala akhbaranaa Kurayb te moom mooy mawlaa ibn Abbaas radiyallahu anhumaa an ibn Abbaas radiyallahu anhumaa maanaam Kurayb comme niñ ko gisee ci asmaa'ul mufrada yi la bokk nga xamante ne moom rek moo ko tudd ci waa ashaabu kutubu sitta an ibn Abbas mu jël sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom mu ne lamma ba nga xam ne qadima ñëw na yegg si na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam makkata makka amara dafa digal ashaaba sahaaba bi radiyallahu anhum an yatuufu ci ñu tawaaf bi bayti ci kaaba gi wa bis safa ñu gin ñu daal di baagante tam diggante safa wal marwa ak marwa summa topp nag yaxillu ñu simmiku wa yaxliqu ñu wa ñu watu aw wala boog yu qassiru ñu wàññi seen karaw maanaam kon day gis ne watu wala wàññi karaw mën naa ne waaye borom ko xam yi rahmatullah alayhi maanaam ci fuqaha bi dañuy wax ne ñu na wàññi karaw bi mooy li gën maanaam foofu noonu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi maanaa bi nga xamante ne moom lañ gis te loolu euh, gisoon nañ ko gisaat ko hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah taala solo woon nag hadith numéro mille cinq cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-douze euh, dina ko indiwaat ci kanam hadith numéro deux trois mille huit cent quatre vingt trois mille huit cent trente Euh, imam Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent trente-neuf euh, indi na ko tamit mille deux cent quarante ñeenti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro sept cent quatre vingt douze imam An-Nasa'i indi na ko deux mille huit cent treize ba deux mille huit cent quinze ak deux mille huit cent soixante onze imam euh, Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon ñu gis ne hadith wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu jami' Euh, mhm. léegi maanaam ci buntu boobu kon ci la jeexale li nga xamante ne moom mooy waatlu watu bi maanaam lépp lu aju ci wàllu watu yeeg yooyu nii yooyu maanaam buntu boobu ci la ko tëjee léegi nag mooy dugg ci beneen bunt moom mooy euh, léegi li nga xam ne moom mooy tawaaful ifaada mhm. ah euh, maanaam dañ ko wax tawaafu rukn dañ ko wax tawaafu ziyaara maanaam loolu noonu moom mooy moom mooy euh, moom la indi moom lay leeral ginnaaw bi mu daal di leeral li nga xam ne moom moo des te moom mooy euh, ramyul jamri maanaam ramyul jimaari maanaam euh, ak ak ginnaaw ga après xutba yi lay leeral buñ paree ci loolu daanaka li ci des ba bareetul mu daal ñu daal di jeexal kitaabul xajj maanaam kon euh, li nga xamante ne nag moom mooy aju kon ci buntu bi nga xam ne moom la ñu toll nii moom mooy baabu ziyaarati yawma nahri buntu ziyaara maanaam ziyaara kaaba gi maanaam bisu bi nga xamante ne moom mooy bisu lot gi maanaam tawaaf bi nag mooy tawaaf bi nga xam ne borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci rahmatullahi laa ne ci euh, maanaam dafa maanaam farata la ci aj dafa war maanaam boo ko deful ci aj moom sa aj du baax voilà ah. te loolu amaan na moom moo taxoon ci bi muy bind baabul wa wa bawwa'naa li ma makaanal bayti maanaam mu daal di indi wal yattawwafu bil baytil atiiq hmm. maanaam aaya boobu maanaam hadis yooyu maanaam aaya boobu yëpp mu indaale ko ngir wane ci kanam dina leeral bunt boobu maanaam ci wàllu tawaaf googu nga xamante ne moom mooy benn bi ràññeeku ci ak ci ak comme que moom rek moom moo ràññeeku ci ak loolu moom moo tax moom moo tax te waxoon nañ ne yawmun nahr bi supp euh, loj gi te moom mooy bisu Tabaski dafa am ñeenti mbir yoo xam xamante ne ñoom ñoo war a tegaloo indi na euh, maanaam sànni jamra bi indeegu ko waaye dina ci ñëw insha allah taala waaye ginnaaw sànni jamra bi li nga xam ne moom moo ci teg moom mooy euh, euh, moom mooy loj mooy rendi mm-hmm. rendi Euh, mooy haddu yi ginnaaw gi nga watu soo watu ba pare nga def tawaaful ifaada loolu moom mooy ak jeex na maanaam ginnaaw ba nga defee demee Arafat demee Muzdalifa mi nan nangam loolu ak maanaam kon ak ndekku loo xamante ne compliqué la wala loo xamante dafa laaj maanaam déedéet maanaam lu bare lu naa am am na ay att yu bari yu ci aju maanaam bien i ihram bi maanaam ihram bi ak att yi ci aju yooyu yëpp waaye euh, kon euh, bisub bisub tabaski maanaam bisu tabaski ah, ñoom dañuy dem maanaam euh, fële laataa dañuy dem euh, dañuy dem euh, Makka maanaam dañuy dem Makka laataa tisbaar bu ko defee nga xam te ne dañuy wër tawaaf loolu mooy li nga def ko ci heure boobu maanaam nga dem rek laataa tisbaar nga daal di def tawaafu ziyaara muy tawaaful ifaada soo paree maanaam ngeen julli tisbaar maanaam fekk nag aji jeex na wallahi alhamdu wal minna mun a Abu Zubayr ah, an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ibn Abbas radiyallahu anhum mu ne axara yéexe na annabiyu eh, yenente bi eh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa ci guddi gi maanaam loolu xadis euh, la boo xamante ne lii nii maanaam dafa nekk loo xam ne dafa wuutee ak li nga xam ne moom mooy lii li gën a siiw ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def ci ci bëccëg gi maanaam bëccëg gi la ko def hmm? euh, moo tax te lool sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu sayyidna Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ñëpp euh, nettali nañ ko waaye Euh, bu boobaa dañ naan Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu maanaam ñoom seen xadiis bi ak bu Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu maanaam li mu ci namm moom mooy ne xadiis bu njëkk bi la maanaam bis bu njëkk bi la maanaam bisu tabaski bisu tabaski moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon maanaam ci bëccëg gi comme heure bi ñu la wax léegi ne loolu mooy li gën waaye nag yeneen bis yi nga xam ne mooy ayyaamu minan maanaam am na ci boo tub boo xamante ne maanaam wër maanaam tawaaf yi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi dafa dem di tawaaf kaaba gi ndax bis bu nekk dangay dellu si siwaat Makka maanaam bu ñu jógee minan dañuy dem fanaane minan bis bu ne dañuy dellu siwaat Makka bi ngir tawaafaat kaaba gi ci ayyaamu euh, ayyaamu minan yi maanaam euh, ayyaamu tashriq léegi loolu nag bu boobaa euh, mës na koo def maanaam maanaam am na boo xam te daa yéex guddi daa dem ba guddi maanaam ngir wane Ah, ba guddi gi maam bis bi yëpp baax na dégg nga loolu euh, mu ne wa yuskaru te tudd nañu an abi hasan moom ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na yazurul bayta daan na ziyaare kaaba gi ah ayyaama minan ah, bisu maanaam bisu bisu minan kon te loolu moom mooy bëccëg gi la ko daan def waaye guddi waaye nag am na mës mës na koo def guddi maanaam loolu la naa maanaam li mu la bëgg wax fii daal moom mooy ne guddi gi dagan na nga def ko mm-hmm. voilà donte nga def ko ci bëccëg gi moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën ah, wallahu a'lam mana qaala bil isnad al fi al kitab ilayhi haddathana mun wa qaala lana abu nu'aym ah, te moom mooy al fadl ibn dukayn rahimahullahu ta'ala ah, mun haddathana sufyan te moom mooy al imam eh, ibn Sa'id as-Sawri an Ubaydullah mooy al-Umari an Nafi' mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu naka moom kat tawaafa tawaafa dafa dafa tawaaf tawaafal ak tawaaf waahidan benn summa topp yaqiilu mu daal di noppalu dallu ci bëccëg gi mooy mooy sieste maanaam dafa eh, dafa dafa tawaaf bu pare daal di sieste sieste nag buñ koy wax maanaam heure sieste du masalan du dix mm. heures loolu du sieste naka noonu tamit maanaam euh, ngoon gi tamit loolu tuddul sieste maanaam kon sieste dafa am heure mm. mooy avant tisbaar wala juste après tisbaar mm. dégg nga dégg nga su ma topp nag yàtti mu daw ga dikkee minan minan yawma naxri yaani maanaam mi ngi ci nam yawma naxri bi sub tabaski wa rafa'ahu te yëkkati wax ji Abdurrazzaq muy as maanaam ko imam Abdurrazzaq moom bi mu solowee xadiis bi moom daf kaa yëkkati ah euh, ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma maanaam dafa ne yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ki nga xam ne moom moo ko moo ko def euh, te loolu tamit soxna Aysa radiyallahu ta'ala anha solo na ko ci maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko kon ni kom ni nga xam ne dinañ ko gis insha Allah ta'ala mu ne qaala axbarana Ubaydullah maanaam kon rafaahu yëkkati na ko maanaam mooy yëkkati na ko ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala hadith marfu' loolu voilà maanaam ne loolu beneen mbir la tamit bu moo ta bàyyi xel mooy imam Bukhari rahimahullah bi la tax mu ne wa qaala lanaa maanaam moom mooy waxoon nañ ne imam Bukhari booy xool am na ci léeg-léeg bala moo qaala wala qaala lanaa nangam bu koy wax léeg-léeg day am lu mu ci jublu bokk na ci yu mu ciy jublu mooy bu dee hadith bi mawquf la comme li nga xam ne noonu lañ ko woon ci biñ yi yi nga xam ne moom la imaam Bukhari di tërale téere bi loolu gisoon nañ ko imaam Bukhari xadis bi fii rek la ko indee imaam Muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent huit imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit imaam Ahmad indi na ko xadis numéro quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit kon ni gis na xadis bi waa sahaaba ko indi imaam Abu Dawud ah, beneen bi ci des moom mooy képp ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta benn yoon rek doo ko indi mm-hmm. ah, naka noonu kon ñu gis ne moom at ah, moom Nasaa'i moom nu maa ñoom ko rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr mu Yahyaa ibn Abdullah ibn Bukayr mu ne qaala haddathanaa al-Layth ibn Sa'd ibn Sa'd rahimahullahu ta'aala an Ja'far ibn Rabi'a mooy eh, ibn Sharahbil ibn Hasan al-Kindi rahimahullahu ta'aala Abu Sharahbil mooy daakantalam dañ koy wax tamit Abu Abdullah al-Kindi di waa Misra rahimahullahu ta'aala génn àdduna 132 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-A'raj mooy Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj di eh, waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mu ne qaala haddathanii Abu Salamata ibn Abdurrahman mu ibn Awf bokk ci fuqahaa'u sab'a yi ci benn ci waxkat mooy juróom-ñaareelu ci fuqahaa'u sab'a rahmatullahi alayhim anna Aisha ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anhaa qaalat nee na hajajnaa aj nañ ma'a an-nabi ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa afadnaa ñu daal di wañ dellu si ñëw ma ñëw yawman nahri bisu maanaam Euh, afad na maanaam mooy ñëw maanaam li muy tekk mooy def nañ tawaaful ifaada voilà def nañ tawaaful ifaada yawman nahr bi sub tabaski bi maanaam kon euh, kon tawaaf boobu nga xam ne moom lañ def te bis bi la noon ci bisub tabaski gi ah maanaam kon dañuy xam ne maanaam mbir mi ci bis bu dee ci bis bi ci boppam loolu moom moo xew voilà loolu moom moo xam imam al-Bukhari rahimahullahu taala moo tax wax Abu Zubayr ba nga xam ne moom la jëlee ci seen Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam loolu yëpp da leeral ne li mu ci moom moom mooy def laa bëgg a gëm xamal ne euh, lii xam nañ ko mm-hmm. waaye nag liñ ci lii du bisu du bisu tabaski ci boppam mm-hmm. dégg nga mu ne kon fa xaatat mu daal di euh, gis mbërëgam Safiyat soxna Safiyat bi radiyallahu anha bintu Huyay radiyallahu taala anha mu ne fa araada mu namm annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam min ha ci moom maa li nga xamante ne yuridu moom lay namm ar-rajulu góor min ahlihi ci njabootam maanaam ci waa këram maanaam moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam soxla woon ko ngir ne am am na moo aaye woon loolu lay tekki maanaam mu soxla woon ko te loolu tamit dañ ci xam ne bu ñu xasee ba simmee pour li daganoon yëpp day li li li xaraamoon yëpp day daganaat maanaam xattaa jotee ak sa soxna day dagan xeet yi nag xaqiqatan du du du suu adab maanaam du comme ni nga xamante ne noonu la ko ñenn yaakaare no yenente bi la sa salam waruñu wax loolu nangam nangam loolu du suu adab de parce que suñ ko soxla soxna Aysa radiyallahu anha waxul duñ xam atte mbir te loolu te it ñi maanaam xadiis yi tamit dañ ko war a jàngalee noonu parce que loolu moom mooy maanaam te te te te maanaam lan mooy suu adab suu adab maanaam wala boog lan mooy ñaaw lu ñaaw mooy nit ki soxla soxla su lum soxnaam maanaam looloo ñaaw waaye sa soxlay bopp moom loolu dara ñaawu ci dégg nga euh, kon fa qultu nee na ma ne ya ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam innaha naka moom day haa'idun dafa am bëri maanaam yenen maanaam soxna soxna ah voilà soxna Safiya la anha dafa dafay gis mbërëgam qaala mu ne xaabisatunaa xiyee danañu fi fi téye xiyee moom maanaam maanaam bi maanaam axaabisatunaa lay tekk maanaam axaabisatunaa xiyee dañoo xasaf ah. voilà mooy waa afa immitta fa humul xaaliduna maanaam maanaam loo tekk maanaam est yow soo génnee àdduna tam ñoom dañu fii sax hmm. dégg nga qaalu ñu ne ko ah, ñu ne ko ya rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam afaadat moom day def na tawaaful ifaada yawman nahr bi sub tabaski qaala mu ne uxruju kon nañ génn leen maanaam mooy nañ parce que tawaaful ifaada feek goo ko munoo dem ñibbi ah, ah, te loolu dafa am beneen mbir buñ ci jàngee maanaam te loolu li muy li muy dëgëral mooy ne tawaaful wadaay du farata parce que tawaaful wadaay mooy bu fat bu nekkoon farata kon euh, duñ dem yonent bi sallallahu alayhi du du wax ne kii daf ñu fiy téye nii rek maanaam daf ñu fiy téye ñu toog parce que defagul woon tawaaful ifaada maanaam kon foog mu gis mbërëgam ba mbërëg gi jeex waaye comme que tawaaful ifaada def na koo pare tawaaful wadaa rek moo ci def mooy bi ñu tàggoo kaaba gi bu boobaa mu ne ko nag kon na mën nañoo dem voilà maanaam foofu lañu wutee fuqaha maliki rahmatullah fuqaha maliki dañ jàpp ne tawafu wadaa dafa war alors que tawafu wadaa maanaam ñeneen ñi dañ <laughs> ñeneen ñeneen warul dégg mu ne wa yuzkaru te tudd nañ anil euh, Qaasim muy euh, Muhammad ibn Abu Bakr wa Urwa muy ibn Zubayr ibn Amr wal Aswad euh, ibn Qays an-Nakha'i an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha moom mu ne afadat afadat tawaaf na tawaaful ifaada Safiyatu bint Huyay yawm an-nahr bisu tabaski maanaam ngir ne maanaam mu indi wax yi di leeral ne ñu maanaam wax ji du euh, Abu Salama ibn Abdurrahman rek moo wéetoo lan moo wéetoo njàngale mi maanaam lii nii euh, leer na te ki nga xamante ne moom maanaam ñii ñëpp te ñii ñooy ñi gën a dëgër ci buñ solo ci soxna Aysa radiyallahu anha leeral lañ ko wallahu aalam hadith bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko hadith trois cent vingt-huit Euh, mille cinq cent soixante et un dina ko indi waat xadis numéro mille sept cent cinquante sept mille sept cent soixante deux mille cent soixante onze quatre mille quatre cent un cinq mille trois cent vingt neuf ak six mille cent cinquante sept imaamu euh, Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent onze euh, juróomi yoon imam euh, Abu Dawud na ko xadis numéro 2003 imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro 943 imam An-Nasa'i xadis numéro 391 imam Ibn Maaja xadis numéro 3072 ak 3073 imam Malik na ko xadis numéro 1231 ba 1234 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la kon kon gis na xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñépp ko solo rahimallahu al-jamii' mu ne baabun idha rama ba'da ma amsa aw halaqa qabla an yasbaha nasiyan aw jahila baabun bunte ngi nii isarama bu fekkente ne nit ki dafa sànni jamra baadaman sa léegi wax nañ ci tawaful ifada mm-hmm. jeex na tawaful wada dina ci ñëw ci kanam parce que après la mm-hmm. euh, tawaful ifada kon maanaam léegi muy wax ci wàllu sànni jamra ordre bi nga xamante ne moom la ñu war a def mm-hmm. mu ne isarama bu sànni jamra baadama am sa ginnaaw ba mu gontoo maanaam mooy ne parce que sànni jamra waxtu wi comme niñ ko gisi woon ci jotaay bi weesu maanaam Euh, dafa am waxtu bi nga xam ne ne ci la dagan pour ñi nga xam ne ñooy du'afa yi ñi néew doole yi mooy euh, bu guddi gi xaajee comme ñoom mën ñoo dem Mina à partir de moment boobu maanaam mën nañoo sànni ji jamra comme niñ ko gisoon mu am ñi nga xamante ne moom mooy li mu dagan pour ñeneen ñi ci def mooy ñi mooy gol mooy ñu maas bi moom mooy bu fajar gi xaree ñoom ci la ñuy dem mën koo sànni ji jamra bi ñi nga xamante ne mooy loolu waaye waxtu bi nga xamante ne maanaam moom mooy kon bi gën mooy waxtu la moom mooy ba euh, euh, zawalu shams moom mooy ba jant bi jéng loolu moom mooy waxtu bi gën waxtu bi nga xam ne mooy waxtul ixtiyaar bi nga xamante ne moom mooy tànn mooy bi ñu tànn mooy nga def ko ba balaa jant bi so voilà mais bu jant bi xasee ba so boobu fii ba beneen bi maanaam loolu dagal na nga def ko maanaam mu dugg ci darur yi waaw mais lu dul loolu nag lu dul loolu nag boo demee ba sànniwoo jamono bi ci bis ba mu jeex na maanaam da nga daal di jàpp ko voilà kon euh, sànni jamono boobu moo tax mu ne ginnaaw bi bu bu baax damaa am saa mooy ginnaaw ba nga xam ne ngoon ngoon ngoon jot na ginnaaw ba ngoon jotee aw wala boog xalaqa mu rendi mu mu watu boog xalaqa mu watu qabla an yasbaha lu jiitu muy rendi naasiyeen bi aji fàtte aw wala boog la muy aji réeri maanaam lii tamit imaam Buxaari boo xoolee tarjuma bi ni mu ko defee nii da ngay gis ne day dëgëral wax Maaliki yi rahmatullah alayhi mm-hmm. maanaam ci bunt bi mm-hmm. ndax gisoon nañu wuute yi nga xam ne moom la ci borom xam wuute ak fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ordre boobu saa yoo ko dindee da ngay daal di lan daal di jabru mm-hmm. da ngay daal di indi tour bi rek wallahu a'lam mu a qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab bi haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil at-Tabuzaki al-Minkari rahimahullahu ta'ala qaala haddathana al-Bahili mu ne qaala haddathana ibnu Taawus te moom mooy euh, Abdullah ibnu Taawus ibnu Kaysaan an abiihi mooy Taawus ibnu Kaysaan an ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa anna nabiyya nag Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qiila lahu dañ ko wax fi zabhi ci wàllu rendi wal halqi ak watu war rami ak sànni jamra wa taqdiim ak jiital wa ta'xiir ak jiital maanaam lii da ngay gis ne xadiis bi dañ maanaam ci ala tariq al-hikaaya la maanaam nettali la boo xamante ne. Euh, maanaam euh, euh, mooy euh, maanaam riwaayatu bil laf bil maanaa la maanaam nekkul riwaayatu bil laf bi maanaam riwaayatu bil maanaa la maanaam mooy dañoo nettali mbir mi fekk maanaam dañ nettali nettali wuñu dëgg-dëgg kàddu yi nga xamante ne moom moo am ak naka la mbir mi amee waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal dañ kaa interpeller ci mbir yi yëpp mu benn bu ci nekk fa qaala mu ne la xaraja aayul aayul maanaam ci kaw loolu nga gis euh, jumhur mi nga xamante ne moom lañ ci wax ak mi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah wu tuddoon nañ seen wuute yi lan moo ko tos euh, lan moo ko sababal ci euh, bunt boobu noonu gisoon nañ ko wala alhamdulillah wala mel ne xadis bi imam al-Bukhari dina ko xadis numéro 84 mille sept cent vingt et un ba mille sept cent vingt trois ak mille sept cent trente cinq insha allah mooy bii dina ko ñu indi léegi nii ak six mille six cent soixante six imam Muslim inna ko hadith numéro mille trois cent sept imam Abu Dawud inna ko hadith numéro mille neuf cent quatre vingt trois imam An-Nasa'i inna ko trois mille soixante sept imam Ibn euh, indi na ko juróom ñetti yoon kon ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahimahullahu al mune wa qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab ilay haddasanaa Ali ibn Abdullah mooy ibn al-Madini Hayyat al-Waadi anna qaala mu ne qaala haddasanaa Yaziid ibn Zuray' imaam waa Basra rayhaanatu Basra qaala haddasanaa Xaalid te moom mooy al-Hazzaa an Ikrima mooy mawla ibn Abbaas an ibn Abbaas radiyallahu ta'aala anhumaa qaala kaana nekkoon na an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yus'aluñu ko doon laaj yawma an-nahri bisu Tabaski bi Minan ca Minan fa yaquulu mu naan laa haraja aayul fa sa'alahu mu laaj ko rajulun benn waaye fa qaala mu ne ko xalaqtu damaa rek damaa watu qabla lu jiitu an asbaha may rendi qaala mu ne ko asbah rendil wala xarajate aayul wa qaala mu ne ko ramaytu damaa sànni jamra ba damaa ginnaaw ba nga xamante ne am saytu damaa gontu lii moo tax imam Bukhari indi xadis bi xadis bële li nga xam ne loolu moo tax mu indi ko mooy mu naan ak taqdim wa taqsim yéex teel a def dàngam lu ñu war woon a teel def wala bëgg nga yéex a def lu war woon a yéex def voilà fii ra sànni jamra bi ba dama am saytu ginnaaw ba ma demee ba ngoon maanaam ngoon jot fa qaala mu ne laa xaraja ayu maanaam nekk lay ci ñi nga xam ne ñoom ah, ne jumhur rahmatullah waaye maliki yi comme niñ ko gisee woon ayul ok d'accord ayul mais maanaam liñ bëgg wax mooy ayul parce que yàqul sa aj léegi nag demal nga tuuri ci deret nga jabru ko parce que xam nañ ni manquement yi nga xam ne mooy am ci lépp lu war mooy day mooy tuur deret loolu jarul ñu koy tudd pour ñu xam ko maanaam ñoom noonu dañ ko gisee noonu lañ gisee xadiis yi ak it ne alxuraan wax na ne wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahillahu comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci euh, xadiis yi weesu walla alhamdulillah maintenant comme niñ ko gisee ne xadiis wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñoom solo nañ ko moom des imam ak Tirmidhi rahimahullahu jami'a Euh, léegi muy dugg ci beneen euh, buntu moom mooy buntu euh, xutba yi maanaam léegi buntu xutba yi ci lay dugg baabul futiya ala daabati inda jamrat waaye xam naa dañu bàyyi bu jotaay bi insha allah comme waxtu yi njett wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin